amma ba'd fa yaqulu al-imaamu al-hujjatu al-'alamu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhi afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baab ath-thalaathumi'a wa sab'uun waan abi saciidin alxudriy radiya allahu taala anhu anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala yakuunu xaliifatun min xulafaa'ikum fi aaxiri zamaan yaxsu almaala wa laa ya'udduhu rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci benn chapitre bi nga xam ne téere bii ñu nekk moom kese la waaw da ngay xam ne bu dee en chapitre moom boo génnee ci bii ñaari chapitre ñu dese ah. voilà parce que buntu yi beneen bi euh, euh, mooy euh, Riyâdous-Sâlihîne bi dernier chapitre bi mooy chapitre trois cent soixante-douze ñun ñu ngi trois cent soixante-dix mais sauf que téer lii ëpp la boo xam ne benn chapitre kese la ci def xadiis yi gisoon nañ soixante xadiis la woon voilà kon <coughs> muy trois cent soixante-dix baabul mansuuraat wal mulah léegi suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis 1823 mu ne war wa anhu doon jëli sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yatrukuuna almadinata ala xayri ma kaanat la yaghshaaha illa alawaafi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer mooy xadiis 1824 mu ne waan abi Sa'iidin al-Xudri mu ne kansa bii nag mu ngi koy jël ci Seydina Mawlana Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu eh, anna an-nabiyya mu ne ken yonent bi la sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na mu ne yakuunu dina nekk waaw yakuunu dina nekk waaw xalifatun ab xalifa koo xam ne mooy xalifaay jullit ñépp min xulafaikum ci seen xalifa yi dina ci am koo xam ne te ñooñ xalifa mooy daa am kum fuutu mooy ki ñooy wutu moom ñooy saa salaam hein di wane ne xilaafa gi même bu dee ne gaa waaja yéeme ja arrêté woon na ko mooy di day dekkiwaat waaw kenn nekk jiitu jullit ñépp ñépp d'accord ki ñooy suñu jiit loolu dina am waaw ci zahir nii ak ci moom ma solo dañ waaw mais ci moom ah ci lu feeñ nii xam nga kenn ñu naan ay xalifa nangam ak yooyu waxuma xalifa kom yi ñuy yi ñu miin Sénégal non kii mooy xalifa jullit ñépp euh, Abu Bakr Seydina Umar Ali Usman Al Hasan ibn Ali Seydina Muawiya yooyu nekkoon xalifa ba ci ñoom Seydina Haarun rashid ainsi de suite yooyu la ñuy wax waaw dina nekk radiyallahu anhu xalifa ci seen xalifa yi fii aaxiri zamaan ci mujjanteelu jamono yaxsul maal wala ya'ud day jël alal di joxe waaw d'une façon extraordinaire day joxe à ah waaye yow day day day joxe à profusion lay distribuer sans di compter hein ndax li mu joxe ah bari naam bariwu ak tamit eh, baabu baabu ma joxe lii après affaire yi kees yi du rësëg yooyu moom mooy noonu la tabee te alal ji noonu lay bare waaw lu mu joxe du ko wàññi dara waaw mais day joxe rek borom bee def mu tabee noonu mu ne bi rawaahu soloo na muslim al imaam abul xusayn muslim ibnu al xajjaaj al qushayriyu an-nisaabuuri rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom donc moo kaa soloo ñu ne la déedéet sëriñam moo ko ci jiitoon daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi al imaamu abul xusayni Ah, indi na ci ñaari version waaye après dinañ gis beneen saxaaba boo xam ne indi na ay mbiram tamit hmm? voilà ah, mu ngi noonee eh, bu indi comme hadis bi mais ci lu gën a gudd kon al imaamu muslimu kitaabul fitani wa ashrati saa wa ashrati saa baabun la taqumu saatu hatta yatamanna ar-rajulu an yakuna makaana al-mayyit mu ne haddathana nasr ibn ali al Ali al-Jahdami mu ne nettal na suñu sëriñ di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Zuhman ibn Abi al al-Jahdami Abu Amr al-Basri di sëriñ waa kutubu sitta kii mooy li petit Nasr ibn Ali bon petit ci parce que <laughs> Nasr ibn Ali moom dafa tudd Nasr baayam tudd Ali maamam tudd Nasr maamu kooku baay kooku tudd Ali mooy Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali voilà ah <laughs> al-Jahdami sëriñ waa kutubu sitta rahimahullah génn am na la deux cent cinquante moom mook Tufayli ba bu moo gis moo dégg turam rek damay fàttali mooy xaaraankat ba <laughs> histoire ak xaaraankat ba <laughs> moom Seydina Anas ibn Ali al-Jahdami rahimahullah génn am na la deux cent cinquante qaala mu ne haddasanaa Bishr mu ne yaani ibn al-Mufaddal mu ne nettal nañu Bishr ki mu ci jur mooy ibn al-Mufaddal di Bishr ibn al-Mufaddal ibn Laahiq ar-Raqaashi mawlaahum Abu Ismaa'iil al-Basri génn àddina la 186 rahmatullahi alayhi ah, mu ne xaa Imaam Muslim ne xaaral mu indil la beneen càllale mu ne xaa kon xaaral mu ñëwaat wa haddasanaa Ali ibn Hujr as-Sa'di mu ne nettal nañu ko suñu beneen sëriñ Ali ibn Hujr as-Sa'di di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamrikh al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abu al-Hasan al-Marwazi rahimahullah dane àddina 154 génn àddina 244 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Isma'il mu ne ki ñu nettali mooy Isma'il mu ne ya'ni ibn Ulayya imaam Muslim ne ki mu ci jublu nag mooy ibn Ulayya di Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadiyu rahimahullah al-Kufiyu al-asl rahimahullah ginnaaw 993 mu ne an moom mu ne kilahuma mooy kon Bishr ibn al-Mufaddal ak Isma'il ku nekk ci ñoom ñaar an Sa'id ibn Yazid mu jële Sa'id ibn Yazid ibn Maslama al-Azdiyu rahimahullahu ta'ala al-Basriyu al-Qasir loolu de daju mu ko an abi nadra moo ko jële abu nadra di al-Munzir ibn Malik abu nadra al-Abdi wal al-Basri rahimahullah génnaat na la 108 rahmatullah alayhi an abi Sa'id moom moo ko jële abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Jalaba ibn Ubayd ibn Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraji al-Ansari al-Madani di ibn Shahid di saxaaba di doomi saxaaba baayam keroog Uhud di Malik ibn Sinan lañ ko faata radiyallahu an mil jamii génn àdduna la 63 am na nag ñu wax ba ne la 74 wallahu ta'ala a'lam annahu min xulafaa'ikum xalifatun yi nii la ko min xulafaa'ikum am na ci seen xalifa yi comme quoi yeneen saa salaam xamal saxaaba yi ne fi sax ah. waaw parce fi kenn waaw bu nee nag am na ci seen xalifa yi xalifa boo xamante ne mooy ñu am ñoo leen di jiite newal ma koo xam ne yaxsul maala xasiyan laa ya'udduhu adada day day day joxe rek joxe gu bari day joxe alal waaw du nekk di compter la muy joxe ah waaw day joxe sans il dépasse sans <laughs> loolu nag dañ ko mu ne wa fi riwaayat ibn Hujr yaxsi parce que yaxsi dafa am yaxsu am loolu lépp ay lakk la ci arab moo tax imaamu Nawawi mu ne wa fii riwaaya yaxsul maala xasiyan mu ne qaala ahlul lugha mu ne waa langue bi arab nee nañ yuqaalu xiisa kii kii dañuy wax ahsi xasiyan di wax xasawtu ah, xasaw di di wax ah, ahsu xaswan waaw voilà ay ci lakk la ahsi xaswan ahsi hasiyan ak ahsu haswan lughataani voilà mu ne waqat jaat te ñaar yooyu yëpp ay yu ñuy wax la bu kenn wax nga jàpp ne daat juum mu ne ñaar yëpp al lughataani fii hada al ñëw nañ ci hadith bi mu ngi noonee kon nag mu ne kon mu ne ci riwaay imam ibnu Hujr da ngay yahsi gis nga min xulafaa'ikum xalifatun yahsu waaw kii ne eh, riwaay ibnu Hujr mu ne min xulafaa'ikum xalifatun yahsil maala day dépenser alal ci lu bari waaw léegi bi mu ci teg beneen euh, version bi nga xam ne moom laal imaamu euh, kii indi imaam euh, al Buxaari Muslim mu ne rahimahullah wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne nett na sëriñ bi Zuhayr ibn Harb <laughs> ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi génn àddina 232 imaam Muslim jëlee na ci moom lu ëpp hadith rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdussamad ibn Abdilwaarith mu ne nettana Abdussamad ibn Abdilwaarith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimiyu al-Anbariyu mawlaahum at-Tannuuriyu al-Basriyu rahimahullah génnaat na 206 an-Nawd rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abi ah moom Abdus Samad mu ne sama baay moo ma nettali kon Abdus Samad ibn Abdul Waaris moom Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari moom it at-Tannuri al-Basri rahimahullahu ta'ala moom nag cent quatre-vingts la génn àddina rahma rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qaala mu ne haddathana Daawuud mu ne ki nett mooy Daawuud di Daawuud ibn Abi Hind Diinaar rahimahullah al-Qushayri mawlaahum al-Basri al-Khuraasaani Abu Bakr ñi ne Abu Muhammad génn àddina l'an cent quarante rahimahullah an Abi Nadrata gis nañ ko sànq an Abi Sa'iid wa Jaabir ibn Abdillah voilà Euh, saxaaba bii laa boo war ne am na keneen ku solo xadiis bi ku dul moom dinañ gis riwaayam moo gën a gudd mu ne kon da koo jële ci ñaari saxaaba abi Sa'id moom lañ gis wa Jaabir ibn Abdillah mooy ku ci nekk ci ñoom ñaar saxaaba nga di doomi saxaaba te ku nekk ci ñoom ñaar sa baay lañ ko faat voilà foofu ci bokk <laughs> waaw waa Xasraj nga bokk <laughs> voilà muy Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Za'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad kanta moom na euh, dañu wuute moom itam lu bari moom lañ gën a wuute sax kañ la génn àdduna ñii ne 68 ba 90 diggante 80 ba 90 am na tamit ñu wax foofu muy Seydina Jaabir radiyallahu anhu anna mu ne ñoom ñaar qaala annahuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi aaxiri zamani xalifatun yaqsimul maala wala ya'udduhu voilà mu ne dina am dina ñëw léegi ci mujjanteelu jamono. ah seet mujjanteelu jamono xalifa boo xam ne day séddale alal ji mooy ci ñi ko ñi ko war a yoon mais sans compter wala yamut du ko xal du du dox nekk di di di di compter quoi léegi kanta euh, euh, riwaay bi ñu la doon wax ne la am na keneen koo xam ne mooy Seydina Jaabir wax na ko fii léegi nañ xool avant imam Muslim moom la jëkk indi sax ci xadiisu Eh, Seydina Abu Sa'id yi njëkk a gis léegi radiyallahu anhu ba léegi ci même buntu mi ah voilà muy kitaabul fitan wa ashrat as-sa'a baabu la taqumu eh, la taqumu as-sa'a hatta yatamanna ar-rajul an yakuna makana al-mayyit foofu la ko ne waaw moo ne haddathana Zuhayr ibn Harb ñëwaan na waaye Muslim moom <laughs> moom daanaka moom foo tudd moom moom boo jëlee tuuti rek moom booy seet Zuhayr ibn Harb moom seet ko sax imam Muslim ko xaar waaw boo déggee benn hadis ñaari ñett ba ko ñeenteel c'est du nekk moom haddathana Zuhayr ibn Harb wa Ali ibn Hujr bu boole leen voilà mooy beneen sëriñ bi tamit bi mu tudd sànq ah rahimahullahu taala ñoom ñaar ñëpp gis nañ leen ci ki nga xamante ne mooy ci càllale bi nga xam ne moom lañ génn wa rahmatullah alayhi imaamu ne wal lafdu li Zuhayr kanta kaddu yi sama sëriñ bu mag bu njëkk bi di Zuhayr ibn euh, euh, Harb moom la moom la ñeel qaala mu ne nee nañu haddathana Isma'il ibn Ibrahim moo ibn Miqsam liñ doon wax ne naan ya'ni ibn Ulayya moo nekk ni anil Jurayri mu jëla ko ci Jurayri bi al Jurayri la keneen leen di muy Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al Jurayri al Basri génn àdduna la 144 an Abi Nadrata rahmatullahi ala al jami' gis nañ ko sànq annahu qaala kunna 'inda Jabir Abu Nadra hadis bi da ko jële ci Seyna Abu Sa'id waaye da koo jële ci Seyna Jaabir comme niñ ko gisee dernier hadisu biñ tudd lii boole leen ñoom ñaar bii nag euh, euh, euh, Abu Nadra mu ne kunna inda Jaabir ibn Abdillah mu ne dañoo mas a nekk Allahu akbar ci ki nga xamante ne mooy Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma fa qaala mu ne yuusiku léegi rek ahlul Iraq an la yujba ilayhim qafizun wala dirham mu lii nag waxu yeneen saa salaam mooy lool waxoon nañ la ko dalay jegeñal mbir yoo xam ne à vrai dire dafa jege mais ci suñu bët ñun dañoo jàpp dafa sori waxoon nañ la jàppal yeneen saa salaam waxu borom bi lay wax borom bi mu naan yéeféeri innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ñoom dañoo jàpp li ma leen di dikk hatta àjjana ak safara pour ñoom lu sori la alors que lu jege la mais ba mu koy wax ak léegi ñaata at la rien que bu dee ci gàddaay bi la te lool xaj aaya boobu c'était mak mekkwaa la hein makka la woon yow bi yoneen saa gàddaay la mille quatre cent quarante-sept ans la def waaw loolu xam nga ci nitu lam daay dañuy jàpp loolu bari na loolu mu bari <laughs> mille quatre cent quarante-sept ans mais loolu bari woon ce n'est <laughs> li jot a jàll ci àddina bi mille quatre cent quarante-sept ans tuuti na loolu xanaa ab kersa la <laughs> surtout voilà léegi mu ne yuusiku léegi rek ahlul iraq yi gis nga waa iraq mooy jullit ñi ah an la yujba ilayhim xafiisun wala dirham du ñu leen yóbbul dara xafiis benn mikk boo xam ne ci lañ doon euh, mooy lu ñuy natte waaw waaw mooy duñ leen indil tous dañ leen di mel ni ñu leen embargo wala dirham ak tamit li nga xamante ne mooy euh, benn alal duñ ko joxe gaa ci wàllu luñ leen di indil lu nourriture nourriture ak alal lépp la gaa yi coupé duñ leen jox dara dañ leen koy coupé summa ah <laughs> xul naa waaw min ay na zaak nee na ñu ne jaabir mais ñun abu nadrak ña fa ne woon waa loolu waa loolu waa loolu fu muy jóge xaala min qibalil rajab ah ci yéeféer yi lay jóge mooy ñi nga xam ne bi ñuy julli ñooy embargo gaa yi nekkul ne ñoom par exemple zakat euh, euh, fi kii yañ waroon a joxe jizya yañ waroon a xam nga ne moos jizya bu doon ne yi dañ koy joxe mooy an yadin la qaatilul ladina laa yu'minuuna billahi ah euh, wala bil yawmil axir wala yuharrimuuna maa harrama allah wa rasuluhu illa hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun waaye yow xam nga ne loolu loolu loolu ah? loolu daa fekk gaa yi am am doole ah mais ñun dañu fan ban doole lañ am ban doole lañ dara waaw loolu la kon mooy jamono jooju mooy jullit ñi mooy dañuy néew doole waaw dañuy néew doole waaw borom mi naan xarelee nag ñi nga xamante ne ñoo gëmuñu yàlla bés pénc te duñu xaraamal li yàlla kum ndaw sallallahu salaa wasallam daal di xaraamal wala yadinuuna diinal xaq te nanguwuñoo sóobu. daal di euh, euh, adopté l'islam comme diine diinal xaq diine diine dëgg ji ci ña min alladina utul kitaaba ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere hatta yontul jizya xare leen ak ñoom ba noot leen ba ni nga xam ne seen domination la ñuy nekk ba ni ñuy nangoo joxe honte de capitation bi waaw de capitulation bi an nekk ci loo xam boobu saafirun dañuy nekk ñoo xamante ne nii mooy dañuy ñoom du du du kàttan gi du ñoo ko yor du suprématie bi ñoo ko yor loolu la léegi euh, yow bu dee rek léegi jullit ñi ñoom loolee joxatuñ leen ko ma la gaa yi duñ yem bañ leen a jox ah. comme li ma la waxoon ne jaw instant yi nii ñun dund mais ñun ñoo joxe affaire bi c'est la lourde sens <laughs> ma ñun ñoo jox yéewu yéeféer yi euh, <laughs> ngir ñu assurer ñu suñu suñu sécurité nee waaw wal iyaadu billah léegi nag ñu ne naa Jaabir mais ni Seydina Jaabir mais loolu kañ lay xew ay na daal fan lay julli loolu fan lay julli ci kan ñooy def noonu mu ne min qira'il ajam mooy yéeféri yamna'una zalik ñoo leen di tere lool xeñ leen ko ci ay résolution yi jëlëb yooyu jeex na summa qaala ginnaaw gi mu ne yuusiku ahlu Shaam yi léegi waa Irak kese ah, léegi rek waa Shaam it an laa yuj ba dinaarun wala mudd waaw ñoom itam kenn du leen indil diinaar alal dañ gënoon a xam kenn du leen ko jox muddut ah yow di leen yóbbul ay ay lekk ay rivière mukk ñoom itam noonu dees leen di embargo xul naa min ay na daal mais ñan moo leen def lool xaala min xibali ruum mais mooy tubaab yeeg yéefar yi foofu lay jóge ci ñoom lay jóge ñeena summa sakata Hunayya ginnaaw gi Seydina Jaabir daal di noppi tuuti summa qaala mu ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi mu ne ah ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na yakunu fi aaxiri ummati xalifatun yaxsi almaal xasiyan laa ya'uddu Allah akbar mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na dina nekk ci njeexitalu sama xeet waaw ah, kon loolu ñu xam ne xaajagul ñëwaat ah, ñun moom dundagu ñi ah ban xalifa fii ku fi am xalifa fii ñu ne ñu tasaaroo ñi <laughs> bu nekk am na ku ba nekk di jaay ne maay président wala maay roi <laughs> ba pare gën a faible nag ku ci gën a faible sa morom nga ne diw xamuñ ne c'est dans la fédération ci la ñuy amee kattan mais ñu nekk nii daal di da wala tafarraqu <laughs> waaw wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñun moom ah, ñu def ay pàcc pàcc moo tax waaw neex damm lool koo ci bëgg damm. ba pare fe ñu fexe ba ba féewale seen noon yi jàppale leen bu fi kenn naan gaaya ñu féewale loolu war na ku nekk war nga am kersa quand même naan ñoom diwa ñu soo féewale xanaa doo responsable ñaari mag ñu ne lëg ñu taxaw naan diwa ñu moo ñu féewale <laughs> loolu ku ku nekk war nga am kersa di ko daa fekk yow la leen féewale daa ne woon ci ku nekk ci yéen ñaar waaw kee nag daa ñëw rek fekk loo xamante ne nii ay réceptacle ay xol yoo xam ne pare nañ ngir féewaloo lekk mu ne yakunu dina nekk fi aaxiri ummati ci sama jeexitalu xeet xalifatun xalifa boo xam ne yaxsil maala xasiya waaw day joxe alal joxe bu bari laa ya'udu du ko compter adada nekk di compter déedéet qaala qultu li abi nadra léegi eh, kan moo wax abu nadra al-Jurayri al nee na qultu ma wax li abi nadra ne ko muy léegi mu bëgg a xam Euh, mooy al-Munzir ibn Malik quoi euh, moom la laaj al-Jurayri laaj ko ne ko mooy Abu Nadr ne ko mais wa Abil Ala ak Abul Ala Abul Ala mooy Yazid ibn Abdillah ibn Shakhira ah génn àddina la cent onze am na nag euh, ñu ne avant waaw moom ci xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu la génn la la la juddu waaw nee na ma laaj ko Abu Nadr ak Abul Ala nii ah kon mu Yazid ibn Abdillah ibn Shikhkhir ma ne ko mais ma laaj leen ñoom ñaar ne leen ne yéen atarayaani annahu Umar ibn Abdul Aziz fa qaala la <laughs> ñu ne ma nee na ma laaj leen ne leen mais xalifa boobu yonent sallallahu alayhi wasallam di wax gisu ngeen ne Umar ibn ne ma mukk <laughs> sama jaari seen yooyu ne ma mukk ah déedéet <laughs> waaw parce que Umar ibn Abdul Aziz ah, nekkul zaman fan la nekk aaxiru zaman <laughs> dundul aaxiru zaman lu mu jub jub jub nekkuloon aaxiru zaman ah moo tax ñu ne ko déedéet du moom waaw ndax hadith bi ki muy wax ab mooy dëppoowul ak moom waaw te lii njëkkan mooy li ñu wax yakunu fi aaxiri ummati ci sama jeexitalu xeet tey de saa la bam naan xayrul quruni qarni summa alladhi yali summa alladhina yalunahu wala summa alladhi yali summa alladhi yalihi wala summa alladhina yalunahu summa alladhi summa alladhina yalunahu gën ji sama xeet yi ah, siècle yu gën mooy bi ma dund ak bi ko tegu ak bi ko teguwaat mais xam na ne am na yeneen yu ñëw te Umar ibn Abdul Aziz ci bu njëkk bi la fekk mooy eh, bon deuxième bi parce que taalibi saxaaba yi la quoi voilà. voilà kon kooku euh, bon <laughs> mu ngi noonu quoi ba pare euh, moom génn la euh, année àddina cent un voilà moom mooy muy génn àddina xarnu yonent bale saa saa da doon jeex mooy xarnu saxaaba yi bon du daan parce que cent dix ci la ci la xarnu boobu jeex comme liñ gisoon xadiisu bi yonent saa salaam ne Seydina Umar ne gis ngeen laylatakum haadihi araytakum laylatakum haadihi gisoon nañ ko fii ci ci Riyad bi gis ngeen seen guddi gii nii fii ak santa amul kenn koo xam ne mu ngi dund ci kaw suuf lu dul ne doo ko fi nekk <laughs> te lool mooy gisoon nañ ko ba déterminer kañ la woon waaw quelques mois avant muy génn àddina yone saa sam bi génn àddina la waxoon lool mais gis ngeen seen guddi gi fii ak téeméeri at mooy cent dix parce la ko doon wax début onze sax ne kenn koo xam ne mu ngi dund ci kaw suuf lu dul ne du du du fi day génn àddina waaw cent kon cent dix jàpp début cent onze alors que Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu cent un cent un la génn àddina mais bokkul ci jiil bale ci xarnu boobu mais beneen bi la bokk mooy bu taabi'in yi waaw kon premièrement loolu lay wane manu la nekk kooku non mu ngi fadlillah allah léegi kii kan la <laughs> waa eh, eh, eh, ah, ba ah, ah, mais mais xalifa bi kan boo al imaam al qurtubi <laughs> al imaamu al qurtubiyu de kurdu Allah mooy abul abbas nag ahmad ahmad mooy sëriñu boroom Euh, tafsir bi voilà kii mooy sëriñam léegi imaam al-Qurtubi rahimahullah muy tontu nag ci affaire boobu mais kii ban xalifa la mu ne mu ne moom al imaam al-Qurtubi ginnaaw bi mu waxee comme imaam an-Nawawi waxoon wax yaxsi ak yaxsu yooyu euh, leeral lool xasaa yaxsu xaswan Ah, ak xasaa yax xas yen ginnaaw loolu mu ne nag léegi nag muy ñëw di ñu tontool fii mu ne wa innama nafa abu nadra euh, mooy euh, bon taali ko laaj mais abu nadra moom euh, biñ ko ko laajee moom abu moom ak mbokkam ni abul ala mu dàq ne du kii mu ne li tax mu dàq ne du Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mu ne wa innama nafa'a Abu Namr an yakuna hadha al-khalifa an yakuna hadha al-khalifa an yakuna hadha al-khalifatu huwa Umar ibn Abd al-Aziz li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi akhir ummati mooy li ñu wax sànq parce que yooyu saa li tax mu dàq ni manu la nekk noonu mooy mais sama jeexitalu xeet la wax kon benn ngoog wa dhalika la yasduqu ala zamani Umar ibn Abd al-Aziz loolu daal di wul dëggu ci jamonoy Seydina Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu illaa bi tawassu'il ba'id wa lu dul de xaw a bay vraiment mooy fexe ñoom jafee loo xam ne vraiment boo def def manul nekk loolu ko manu ko nekk waaw mu ne wali annahu waaye tamit lam yusabba almaala kama jaa fi hadha alhadith même bu dee ne ku tabe la woon doon joxe moom tamit waaye joxewul woon alal yi comme nii ko ne saa saa doon waxe waaw parce que nekkul ne moom amul qualité yi kooku déedéet haasha waxuñ lool de mooy alal ji bareewul woon genn bari yi nga xam ne xalifa bii muy wax loolu la baree woon waaw mu ne waqat rawat Tirmidhi mu ne al imam Abu Isa ak al imam Abu Dawuda as-Sijizi yu rahmatullah alayhima bon ah, <laughs> ñun bu doon ñoo ko bu doon ñun ñooy wax dañuy tàmbalee dañuy def le contraire <laughs> dañ noonu waqad rawaa Abu Daawuda après war a tudd at-Tirmidhi parce que imaamu Tirmidhi taalibeem la waaw taalibe imaam Abu Daawuda la bon lii nag léeg-léeg mu dal yenn boroom xam-xam yi léeg-léeg duñ ci bàyyi xel wala euh, ni ñoo bind voilà mais sinon kabbir kabbir ñoom ñoo ñu ko gën a xam quoi yeneen saa saa ne woon féetileel ki mag mu jiitu mu jiitu voilà. wa qad rawaa Tirmidi wa Abu Daawud rahmatullahi alayhima ha hadiisa a fi haaza al-xalifa ñu ne ñoom solo nañ xadis yu wér ci xalifa bi pour définir kii kan la mu ne wa sammayaahu bil mahdi ñu tudd te ñoom seen xadis yi wane nañ ne kii mooy al-mahdi mooy al bi nga xam ne dañuy dañ ko ñuy xaar xam nga dajjaal muntazar la dajjaal par ñan par les kàccoor yahuud yi l'antichrist moo tax seen ñoom. aka ñoo bëgg lool boo gisee yenn euh, chrétiens yu réer yi di leen jàppale nee nañ parce comme que ñoom xam nañ ne ñoo ñoom yahud yi l'antéchrist comme façon américain yi président yu yu wéri yi ngay gis Amérique nga xam ne ñoom ay ay ay chrétiens waaye boo gisee ñuy dina jàppale yahud yi am nañu naan loolu foofu lañ ko waaw que ne euh, bu ñëwee ñoom xam nañ ne euh, le Christ day ñëw <laughs> waaye loolu yépp ay waxi caaxaan la yoo xamante ne moom la ñuy wax mais bokkul ak ni nga xam ne noonu la ko yeneen saa sala wax léegi euh, euh, ñoom mu ne foofu mooy almahdil muntazar lañ la wax xam nga waxoon nag liñ gisee ñu ngi doon fàttale hadith Seydina Abu Hurayra bi ñu doon wax gaaw leen ci jëf yu baax yi gaaw leen balaa sabaan fitna yoo xamante ni ñu ngi ñëw waaw ba mujjee ci ak dajjaal ko mooy ci gën a bon ku nit gi ku ñu mën a xaar waaw waaye almahdi bi muntazar moo tax ñu radiyallahu anhu nga xam ne ci njabootu yonent ba lay saa lay lay bokk shérif lay doon te turu comme turu yonent saa salaam lay yor